te gisoon nañ fi xadis bi yonent bi alayhi salaatu salaam doon wax ne borom bi tabaaraka wa taala danaan jaam bi wala dañ koo tuddoon yow sama jaam yow mal qiyaam feebaroon naa seet si wooma yàlla yow yàlla nan ngay feebare ba ma lay seet si dayaay boroom mbindéef yaa rabbul alamin mu ne ko alma alimta anna abdi fulanan marid xanaa yëgoo woon ne sama jaam diw feebaroon na xamoon nga ko te demoo seeti ko boo demoon seeti ko la wajadtani inda doon nga ma fekk fa moom waaye ci foog ne boroom bi pare naag moom mu ne ko yow sama jaam man de xiifoon naa te joxoo woon ma ma lekk mu ne ko ah man nag laa lay joxe nga lekk te yaay borom mi léeg yi mu ne ko xanaa inna abdi fulanan jaam sama jaam diw xamoon nga ko mu pauvre dëkkoon ak yow ñàkk nga xamoon yow yaa ginoon a xam ne dund lu ko jafe woon la man na toog ay fan du lekk te loolu ump la woon yëgoon nga ko te leeloo ko woon joxoo ko woon mu lekk te sàkkoon na la ne ko sama jaam dama laa sàkku nga eh, eh, nga leel ma nga bañ mu ko nan laa nan ngay kiife mu ne ko sama jaam da xamoon ngay mbiram te yëgoon nga ko te waxoon na la nga bañ boo ko joxoon di nga fekk eh, ay pay ga fama waaye sama jaam ah maroon naa ñaanoon la nga nga nga nandal ma fayal ma sama facture ko robinet bu doon tay ngir ma mën a euh, di dundoo di man a naan nga bañ. mu naan ko nan laa la koy defale tey yaay rabbul alamin nooy mare mu ne ko sama jaam diw xamoon nga ko moom itam loolu boo ko defaloon di nga fekk yiiw ga pay ga fi man xoolal yu rëy yooyu yu rëy. nga boroom bi di taxawal nit yawmal qiyam di ko wax loolu di ko ci interpeller ndax ni mu rëyee yonent bay saab saab ne nag gis nga diinaar bi nga def ci miskin boobu mooy ñetteel mu indi bu mujj bi waaye wa diinaarun anfaqtahu ala ahlik waaw wa diinaar ak beneen diinaar boo xam ne anfaqtahu da nga koo dépenser ala ahlik ci say ñoñ mu indi ñeenti façon jëf yiw yi nga xam ne suñu boroom bu naan <laughs> anfiqu wa anfiqu mimma razaqnakum te jël ci li ma leen dépensé di ko def ci canaux yu baax yi yii nii bokk na yii ñoo yi ci gën a rëy mu ne nag yii nii ma leen tuddal bokk yi gën a rëy ci dépensé mu ne a'zamuha ajran bi ci gën a ak allazi mooy bi nga xam ne anfaqtahu ala ahlika moom nga dépensé dal di koy jox sa njaboot ngir daal di leen leew ngir daal di subvenir à leurs besoins <laughs> vito booboo gën a màgg gis nga gis nga porté wax kon ma yoroon loo xam nga lay teg yow bay gis nga boo yoroon ab derem boo xam ne dangaa am di dilem xamoo nooy def wala nga yor benn cinq mille boo xam ne wala mille francs wala yooyu nga ne waa man nu may def man di bëgg naa koo saraxe bëgg naa koo def ci yoonu yàlla ah ab xare taxaw na yoonu yàlla chantier mosquée yi ñu war a tabax nangam yi nangam ak yooyu ay barrage yu ñu war a defar ak yooyu ay robinet ay chantier kii ay assainissement yu ñu war a def wax man benn ngoog est-ce que ko fay def te il faut benn kese laa ko mën a def wala boog ah dégg naa diw de mu ngi ci ay soono daanaka di muumug njaam la ne boo ko ci defee moom mu libre wala nga contribuer ca na tax ñu libre ah kooku it ak kee ñàkk moom nga xamante ne nii ñàkk na ba amul lum lekk ñetti fan a waaw man ma def ko ci wala sama njaboot gii nga xamante ne nii ñoom. waral naa leen kii kan nga ciy def ma ne yonent may saa saam nee def ko sa njaboot boobu moo gën a rëy <laughs> ak fay moo tax sàmba aali war nañoo dégg xadiis bi en ah, fay sàmba àllaar yow est suñ ko fee wax sàmba àllaar mooy waa ji nga xamante ne moom ak mbaaxam ci biti lañ ko xame këram kenn xamul ak mbaaxam mais ci biti mu fay jaay yaa jomba ñaaw li jaay moo tabe di jaay ne daal moom daal moom moom loxo mooy góoru loxo ci poche alors que këram tabe googu ñoom xamuñu ko yëguñu dañ koy dégg mais bokkul ci seen affaire ndax moom wanu leen loolu kooku ab sàmba bu yées a ngoongu waaw ñoom ñëpp waroon nañu dégg lii lii nag dugg na ci biir xam nga fii sabilillah a priori mooy xare waaye yoonu yàlla lépp loo xamante ne moo tax ma ne la sànq comme yoo xamante ne ni mais sabilillah bu ko lisla sharia waxee mooy yoonu yàlla mooy xare te xare moo gën a màgg fuuf leneen li moo tax jihaad am doole fa yàlla moo tax martyr bi am doole fa yàlla waaw am ay daraja yu saxaaba yu mag yi radiyallahu ñoom ñépp dañ doon mébét nekk ay ay ay ay shuhada waaw nekk ay martyr ci yoonu yàlla ak nit ñu sell ñëpp malgré loolu ñu ne la nga def sa dërëm ci loolee nga def ko ci sa njaboot moo ko gën kon lan nga may waxal sa sàmba àllar bi naan ab taalibe la waaw nga gis ñoo xam ne dañ koy bakkoo mas naa cee gisu vidéo boo xam ne bu yàgg la 2016 xaw ma 2017 waa ji di bàkkoo ne moom daa jóge xaw ma Europe xaw ma États-Unis fan wàcc biir Sénégal mooy émigré la foofu lay nekk wàcc biir Sénégal dem kër sëriñam direct jaarul kër ndayam ak baayam yóbbul ko loola ak loolu ne day di di di sonn foofu est waxul daa ñibbi waat directement saa jaar kër baayam ba pare di ko bàkkoo wal iyaazu billah xoolal ma yëfu sàmba àllaar yu mag yooyu ñu foog ne ñu ngi defal ñooñu sax yàlla ñoom bokkuñ sax affaire yàlla ñoom façon yooyu voilà ñoom bokkuñ affaire yàlla ay culte de moo am ay diw la la walla diw kii way baayam kii way ndayam kii kiiwam jeex na kii way maamam jeex na ci loolu la ñuy wax mais dara yàlla taxut waaw naka la nit ku xel lu waxuma la ku xam dara ci diine di bàkkoo loolu waajur ak fi mu toll nga mën a nekk bitim réew jóge sa fa nga nekk ñëw dem ci sa sëriñ nee nga ak sëriñ ba ku man di doon teggi sa waajur complètement def fa la ngay def jëlaat sa avion ñitti nga ba pare di ko bakkoo wal iyaadu billah googu xaqaara vraiment ak miskinerie ko li naan ak ñàkk bopp ak sa bopp bi tus ñëw ci nga taxaw di bàkkoo lool di jaay ne loolu mooy wane ne yow da fervent da ngaa gëm sëriñ bi sëriñ boobu bu doon bu xamoon situation boobu bàyyi la ci loon dina ci dëggal moom ci boppam du tus waaw bu ko xamul nag xamu ko waaw bu ko xamul nag xamu ko voilà moo tax ak cheikh moo tax nit ki bokku na li gën a yées ñi yàlla gën a mere comme ni ko euh, Cheikh Abdul Aziz al-Sharif al-Maghribi ad-Dabbagh radiyallahu anhu le shérif marocain waaw turandoowu maam Abdul Aziz si radiyallahu anhuma comme ni ko taalibeen bi borom al iri al Ibriz mu ne moom Cheikh Abdul Aziz ad-Dabbagh radiyallahu anhu aw kama lu mel nii la ko waxee bokk nañu yàlla ñi nga xam ne dañuy gis seen mbokk wala seen jegeñaale boo xam ne dañ koo war a dimbali man nañ koo dimbali yàlla may na leen luñ ko dimbalee ci wàllu alal ak lépp ñu bàyyi ko teggi leen du nañ koo xamuñu leen de ñu teggi leen dem ay kilomètres dox lu sori dem ci koo xam ne nee na nitu yàlla la wala sëriñ la naan dañ koy koy jox alal joojee ñu mënoon a dimbalee seen mbokk ñooñu mu ne gis nga ñooñu bokk nañu ya sa bokk na ci li nga xam ne day dox nit ki ci yoonu yàlla yàlla dalay géppi ba daanaka yow dootul faalee ci si wal iyaazu billah wal iyaazu billah waaw parce que lii nii xoolal li yonent bay saa saa wax boo def ci si yoonu yàlla te yoonu yàlla ëpp njariñ suuf la ngay defal sëriñ te ci léegi sëriñ yii nii ñuy gis di leen jox saway ñooñu mën nañu laa jënd waaw mën nañu laa jënd waaw am na nag euh, euh, benn nettali moo déggoon euh, kële di wax Euh, foog naa Oustaz Alioune Sall la ko doon wax mais loolu it yàgg na quoi est ce que loolu ba ay année euh, deux mille deux mille nag bii ma quatre-vingt-dix-sept xam nga sànq maa la deux mille dix-sept mais bii wax naa mille neuf cent quatre-vingt-dix-sept jàpp quatre-vingt-dix-huit côté yooyu la woon fay loo may xoole <laughs> si damaa xaw yàgg ci àddina bi ah quatre-vingt-dix-sept yow boobu juddoo moo tax ay naan yées ay waa ji kon kii est-ce que du paa dem bu ñëw ah, ah bu la neexee <laughs> noo ko waxee rek baax na man d'accord naa man moom <laughs> ragalu man nekk ñu ne ma paa bi garawut <laughs> an bañ ma dalee wax paa wóor na amatuma woon vingt paa lañ ma doon wax waaw kon yaa fay defoo lu dul fàttali ma saa ndaw rek waaw kon nag sax xoolee yi nga may xool di yéemu quatre vingt nga yéemu voilà voilà léegi mooy mu fekk mu doon nettali xool naa ci moom laa ko dégg woon bu dul moom am na daal ku ma ko déggee ñu naan dafa am euh, benn waay waaw am nettali la nag waaw boo xam ne ki moo doon moo doon jege frère la xaw ma mooy boroom kër la euh, doon ko laaj ngir mu dimbalee ko xar xaru tabaski mu ne amul mu ne manu manu ko amul quoi ah frère bi ne xaaral mu dem ci euh, Cheikh Abdul Aziz ad-Dabbagh la doon sànq si ah muy maam Abdul Aziz turóon euh, mi ñu tuddee shérif marocain bi ma la doon wax sànq sëriñu boroomal Ibris mu dem ci moom daal di koy diis tiis wax ko daal li ko li ko préoccupé ak li li mu bëgg daal mooy am xar amu ko mu ne ko toogal mu ne ko toogal rek ba lu yàlla lu yàlla kii rek bu ko defee ñu euh, xool nuñ la ci mën a jàppale <laughs> ñu toog yàggul frère ba jógee nële moom yo dagg ko kaat-kaatam xaw ma lan yépp ci xar waaw waaw ñëw andil sëriñ bi <laughs> di di wane ne ñoom moom moom moom ak taalibeem ak ak gëm sëriñ beeg yooyu andil ko andil ko jox ko xaw daane bi mu ñëwee la gis dafa gis waa ji dafa gis frère bi wala feneen la nekkoon bi mu yëgloo xam nga dañuy yëglu mu dem accueil ko ñu kii ko mu jël xar mam ko andil ko ni ko lii lii de euh, sëriñ bi moom laa kii ngir tabaski ji rek mu ne ko mu sant ko mais xamul woon na ñoo <laughs> après mu woolu ne ki fii doon ki fi doon kii léegi <laughs> ñu woolu ko mu ñëw mu ne ko ah sa aajo faju na ndax lii xaram la muñ mu indi léegi man ngaa jël nga yóbbu léegi frère bi xoolal ma lu xoolal ma lu ñàng lool te ñaaw rek <laughs> yaakaaroon na day am yàlla ci lool bu ci am tous façon yooyu la tura doomaam Abdu Wahab doon wax radiyallahu anhuma pour tous lu ko ci am non seulement wax na lu amut bi mu ne moom affaire bi <laughs> amu ko ba pare mu ñëw foog ne lii muy jox sëriñ bi te am ku mu mën a dimbali am mbokkam mu xañ ko ko ne da koy jox koo xamante ne milliardaire la wala millionnaire la mën na koo jënd mën na koo jaay moo tax ñun te lii rekk nag moo xew suñum réew ba fii ñu toog France Italie fépp nii ngay gis muy lu ñàng nga xam ne day am affaire yu taxaw yu pressant gaa yu inconscient di jaay ne ay taalibe lañ waaw koo xamante ne nii yow bakkanam mu ngi ci diggante dund ak dee ñuy xool nan lañ koy faje wala am na lor bu metti gu ko dal ñuy xool nan lañ koy faje nga naan moo tee ñoo bàyyi ba euh, cérémonie diw bi weesu ndax sama économie loolu laa ko waajaloon wal iyaadu billah yow pare woo woon du ay tabaskeeki sax ay korite yi de ndéedéet yoo xamante ne boo dundoon ba dee defoo ko yàlla du la ko laaj ëllëg jamais du la taxawal mukk ne la lu tax gàmm woo woon lu tax màggaloo woon yàlla du la ko wax jamais borom bi di la laaj loolu jamais amul kenn kuy dee taxaw ci kanamu yàlla mu ne la màggal nga woon jotee lu tax fekk woo ko gàmm ba amee lu tax gàmm woo yàlla du ko laaj nit amul ku la wax loolu waxu la lu am waaw hatta tabaski sax yàlla du la ne lu tax tabaski woo tabaski est farata la loolu ci boppam borom xam-xam yi li ëpp na nekk tabaski ci boppam rendi te loolu mooy jamaahir loolu lañ wax lan nga may waxal ay feet yoo xam ne ñun ñoo ko amal suñu bopp suñ communauté bu nekk ba am nga jàpp loolu li la yàlla booleel sa mbokk wala sa mbokk mi nga xamante ne mu ngi ci ay tolof-tolof yu rëy nga man koo dimbali nga xañ ko alal jooju dem def ko ci cérémonie yu mel noonu la wal iyaadu billah foog ne yaa ngi def dara di jaay ne loolooy wane sa taalibe yow doo tës xamoo dara te képp ku la ci conforté mu ngi lay ci yoon lii la yonent bi lay saat saam wax dinaar anfaqtahu fi sabilillah dërëm dinaar boo def yoonu yàlla te yoonu yàlla ëpp moo gën a foor loolu lépp yow de façon li ngay def muxtalafun fiihi la nit ñi dañ cee am na ne lii bidaa gu yées la baaxut santut yonent bi lay saat saam masu koo def ay saxaabaam masuñu koo def kon baax am ñeneen ci borom xam-xam yi ñoo xam ne dañ ne waaw mën naa nekk utal ko ay lay yow loolu ngay jënd ak li nga xam ne yonent bay saa saa ko wax mu leer nañ nee na sax sabilillah gi nga xam ne mooy yoonu xare bi nga xam ne yàllaa tax nga def fa dërëm nga jël dërëm boobu def ko ci sa njaboot moo ëpp doole bi nga def fële nga ñëw ñëw Abdullah ñàkk xam dara nga ñëw sëriñ ba naan la de ba baax waxul lu am dara la dul baax bu dee xam na ko xam na sa xaal moom ci boppam dina am problème bu ko xamul nag xamul te ñàkk koo xamam teewul yow lu garaaw li nga def mu nekk lu garaaw wal iyaadu billah moo tax vraiment yal nañu borom bi may xam-xam bu sell buñ koy jëfe quoi allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wa amalan mutaqabbala loolu la yonent waaye saa saa doon na ay suñu boroom ñu ngi lay ñaan ilman nafi'a xam-xam buy jariñ wa rizqan tayyiba ak wërsëg gu teey wa amalan ak jëf joo xam ne mutaqabbala booy nangu la bu ñuy nangu la booy nangu la borom bi ndax yooyu ñoo ñoom ñoo taqaloo jëf balaa baax xam-xama koy jiitu. baabul qaw baabul ilmi ba'da al qaw qabla al qawli wal amal al imaam al Buxaari rahimahullah buntu xam laata ngay jëf ak ngay wax. i'lamu la borom bi wax xam leen d'abord <laughs> waaw mooy jëf jooju ilman naafi'a mooy jiitu lépp lépp jëf même hatta mbiri addinay kese bu ko xam-xam lalul duñ avancé. fii mu ne boo fi naree poosé benn lal. benn lalu Ikea wala boo jënd fee nga war koo monter te amoo xam-xam bi nangoo liir notice bi di tëñëx tëñëx parce que di jaay yëfu bul faale non yii day yii xaw koo waa jël jëlal nga def da ngay dem ba ci biir can yàqalal bi boo moytuwul doo am noo def nga yàq fa temps boo xam ne boo jëloon yi nga jàpp ne minutes yi nga foog ne da koy perdre di la di lire notice bi nan lañ koy defee nañ jël aay fii kii fii lay dugg pont yi mel nii nañ leen boole fii vis yi mel nga foog ne loolu yëfi yëfi caaxaan la def ko nga dem loo xam ne trente minutes la la waroon a jëlal di nga ci def cinq heures de retard doo pare te di yàq lalu jàmbur wala armoire jàmbur kon lépp loo xam ne xam-xam lalu ko du avancé boo gisee suñu dëkk yi tardé mooy xam-xam ñu ko foofu da gis fii bu école bi ubbee université yi lépp école yi fab lépp ci njàng bàyyeeg ki amul ki nga xam ne jàngiwul sax il est impliqué ak njabootam ay sëtam seenum njàng ak yooyu ñépp nekk waaw même bu dee xam-xam mooy ñooñu ñoo la raw yéen ñi nga xamante ni buñ ne njàng moom da ku nekk tambaambaloo ko taxawaaloo waaw kon allahumma inni as'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan tayyiba waaw ak wërsëg goo xam ne borom bi yaa koy jox ku ko neex comme niñ gisoon bii passé yabsutu liman yasha'u wa yaqdir wa yaqdir mooy tàllalal ko soob bi ngëbal ku ko neex nga dewtal ma wërsëg goo xam ne gu teey la te wërsëg gu teey mooy tax sa jëf nekk mutaqabbala ndax inna allaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba borom bi dafa teey te nangu lu lu teey kon nag lekk ju jëf ju teey naan ju teey subsistance bu teey mooy tax say jëf borom bi man koo nangu wax ma li ngay koma wax la lam ngay jëf waaw bu leelu xaraam ngay lekk la ta'malu illa xarama lu lu xaraam kese ngay jëf waaw ay eh, gars yi lekk naa waaye viande Carrefour yi nga xam ne da xalaal garaawul moo taxit naan non c'est loolu dafa cher te waxuñu dëgg waaw seetal ñi lekk loolu ni ñu mooy julli dañ koy doya dal waaw yu bari ci seen diine dañ koy doya dal te xamuñ ne seen lekk bu yées boog ñuy lekk moo tax waaw ay bolognaise bolognaise yoo xamante ne nii dara sagaru ci ngay nduuf rek naan waaye garaawul c'est xalaal naa wax bismillah yaa ko tey <laughs> moo tax it seetal jëkku ñu mel noonu waaw kon wa amalan mutaqabbala kon hadis bi rëy na ngir wone importance su riyaa yi dépensé ci iyaal yi waaw fa inna li fa inna fil iyaali turqan lil jalil <laughs> la borom masaali waaye jarul ñu ciy dugg loolu dellul foofale insha allahu taala lii di wone riyaa yu kon dépensé ci njaboot ji ay way yu mag yi yëpp li muy màgg màgg yeneen way saa saam ne la nga jël sa dërëm def ko foofu ci yee def ko ci sa njaboot bi nga def ci sa njaboot moo ëpp yool fa yàlla allah nag li ñuy privé suñu njaboot yi dem di ko def di jaay ba ak mbaax ci chantier ci chantier yàlla jàkkay yàlla ay yooyu ak tamit voilà ville sainte sàngam nga xamante ne daanaka la fa war a nekk yëpp mu nga waaw rafetal ak rafetal ak kese fi ne ak yoo xamante ne vraiment jaru ko waaw yoo xamante ne jaru ko waaw moo tax yeneen way sa san keroog ba muy defar jàkkan dane na nekk arishun ka arishi Musa Allah arishun ka arishi Musa comme li kee waxoon euh, euh, euh, Jurayj ar-Rahib bi ko gaay ne ah tojoon ah ñu ngi jéggalu de comme niñ ko gisoon toj nañ nag sa sa kii bi quoi ndeke ñun ñoo prudent wul woon tojal nañ la fi nga doon jaamoo yàlla léegi baal ñu defal la ko en or wala en xaalis mu ne déedéet def leen ko comme na meloon waaw ban ay ay waaw mooy loolu la harisun mbaar ak piig boo am dayam ka harisi Muusa comme bu sëy naa Muusa ba waaw te foofu fana leer yi wax yu bi di jolle ñun nag puukëréwu rek <laughs> sayati zamanun ala ummati yatabahuna bil masajid thumma la yu'ammirunaha yonent bi na jamono dina ñëw ci sama xeet li fi xew mooy lan puukarewoo ay jàkk kese ku nekk naan ñun jàkk ji ñu am waa nangam ah, Europe occidentale ba mu daj ñoo fi gën a réyal ak jàkka waaw Asie mineure ñoo fi gën a réyal ak jàkka Afrique de l'Ouest ñoo fi gën a màggal ak ja ak jumaa lool kese wal iyaadu billaah bu dee lool kese la moom julleel gaa yooyu julliñ néew te xam ne xamuñu li ñuy def waaw jàkka kenn du xam nag màggaay mag yooyu parce que alal ju bare marbre bu bare nga xam ne boo taxawee mel ni kuy seetu ci marbre yi ba waaye talatuñ julli di bàkkoo yoo xamante ne nii ay ay ay kii yu yaatoog yu réeg yu rafet ak yu panaaleeg alors que booy génn ci biti fépp taa amul assainissement nit ñee ngi xiif di deew ay ay ay xiif ak ñàkk nga yor lu tol noonu di ko def foofu te bàyyi sa njaboot ñi nga xam ne ñu ngi dund nga xañ leen wërsëg gi nga xam ne moom la la borom bi jox ngir nga leen ciy jàppale di leen dundal nga xañ leen loolu ne yaa ngi koy jox sëriñ diw yaa ngi koy jox diw yaa ngi def ci tool yi diw xamoo dara waaw te la ci jàppalee xam loolu ba pare bi la ci conforté mooy kooku daa matul sëriñ sax dudul sëriñ bi yaboo nga daw ba ngay ami tànk moo gën ci yow kon insha allahu taala kon dañuy yem ni waaw dañuy yem nii insha allahu taala xadiis bi rëy na de war ci yàlla nañ ko bàyyi xel <laughs> moo tax dinañ gis yeneen ci biir dinañ gis yeneen ci biir waaw <laughs> moo tax daal borom bi dañoo defal loo xamante ne nii lu yéeme yéeme la mooy eh, comme li yeneen bay saa saa waxoon gisoon nañ xadiis boobu ci Riyaad bi kene gis nga àjjana moo gën a jege jaam bi mbaru tànkam waaye safara na ko noonu ah waaw <laughs> àjjana nit ñi yombee fii la fii lañ koy bàyyi ne dégg di sonal suñ bopp di ko uti feneen koo xam ne de toute façon ñu ko fa am parce que lépp loo xam ne sànjum yàlla lay indi ci loolu bul yaakaar ne di nga fa am njëg ngërëmu yàlla déedéet te loolu nag xam-xam a koy may am na yoo xam ne du du du du du du dañoo bëgg lu bon rek de dañ leen a endoctriner ci mbon di leen gëmloo di leen waxloo di leen nettali ay nettali yoo xam ne daraa ci amut di leen gëmloo ne nag voilà yépp bu ko boo bëggee nekk milliardaire sëriñ diw defal lii wala boo bëggee nekk lii ak lii ba pare baax na bu dee rek mu ngi toppatoo njabootam di ci boole loolu alhamdulilah waaye bu dee xam na ne day xañ njabootam ngir def loolu nga ñëw di ko pousse ci loolu wala iyaazu billah yow da ngaa doxaloo la dal est-ce que da ngay joxe ngir nekk milliardaire déedéet da ngaa war a joxe lillah ngir yàlla tabaaraka wa taala waaw nga ngaa war a joxe lillahi tabaaraka wa taala te loolu la doon wax ne wa ma anfaqtum min shay'in fa huwa yukhlif lépp lu ngeen dépensé te yàlla tax lool lum tuuti tuuti borom bi dina leen ko wutal lu gën loolu ci ay yool yu mu leen di jox waaye jox leen lu ëpp loolu léeg loolu moo condition bi léeg-léeg nag borom bi di la gay ngay dépensé te yàlla taxut borom bi di lañ cay ut borom bi defal la ko waaw bu la nam mu la dindi da lay bàyyi noonu sanastadrijuhum min haythu la ya'lamun wa umli lahum inna kaydi matin ma leen di jay ba koo xam ne xamuñu di leen ndànk bés bu ma leen laan cuux di leen jàpp inna kaydi matin dinañ xam ne sama njàpp bu dëgër la Allahu akbar Allahu la kon nag ñu yem noonu <laughs> li wolof yi naan yaa vay <laughs>